wala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasul rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jataa bii ñi génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci fukkeelu at ak benn ci gàddaayu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ñu newoon ci feebaram bi nga xam ne ci la génne àddina moom alayhi salaatu wassalaam wa maa zilnaa wa naxnu fi marade ñu ngi ci feebaram boobu moom sallallahu alayhi wasallam jataay bi weesu gisoon nañu li jëmoon ci feebar boobu metti waayam ni nga xam ne noonu la tarewoon ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadiis yi nga xam ne ko mel ni ñoom seydina Sa'd ibn ak ki nga xamante ne mooy ñoom abu hurayra seydina euh, saad ibn euh, abdallah ibn euh, mas'ud ak abu sa'id bokk abu sa'id al-xudri tamit ak abdallah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anil jamii li nga xam ne moom lañ nettali woon ci ni feebar bi tare woon ak faatima bint al-yamaan al-Absiya radiyallahu anha anhuma wa di uxtun li Xudayfa di uxtu Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan alayhima ak li nga xam ne tamit Sayyidatu Aysha tamit nettali woon na ko ni nga xam ne noonu la feebaru Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñi mu mettee woon ci moom eh, moom sallallahu alayhi wasallam xam nga ba pare mu jàngal ñu fa yu ama am solo këne nattu yi ñi gën a taram nattu mooy eh, yonent yi aleyhim salaatu wassalaam ginnaaw ñoom ku gën a niru topp ku gën a niru al amthalu fal amthal waaw al amthalu fal amthal yu mel noonu am na luñ ci jële tamit ci sayyidatu Aïsha yeneen yoo xam ne muttafaqun alayhi la sax imaamu ahmad soloo na ko na ko noonu al maaja mu ngi ci muwatta al imaamu maalik ci kitaabu al imaamu al buxaari dane xaddatanaa xaddatani muhammad ibnu ubayd ibnu maymuun mu ne xaddatani nettali na Muhammad ibn Ubayd ibn Maymuun di sama sëriñ di Muhammad di doomi Ubayd Ubayd moom di doomi Maymuun qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Iisa ibn Yunus muy Iisa ibn Yunus ibn Abi Isxaaq muy eh, eh, maamam moo doon eh, Iisa ibn Yunus bi Abu Isxaaq mooy as-Sabii'i al-Hamdaani al-Kuufi raxmatullaahi alayhi moo doon maamam di Iisa ibn Yunus an Amr ibn Sa'id mu jële ci Amr ibn Sa'id ci Umar Umar an Umar Umar ibn Sa'id di Umar ibn Sa'id ibn Abi Husayn al-Qurashi an-Nawfali al-Makki rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarani ibn Abi Mulayka mu ne ku ko nettali mooy ibn Abi Mulayka muy Abdallah ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Abi Mulayka al-Ahwalu Abu Bakr rahmatullahi alayhi anna aba amrin Zakwan mawla Aïcha mu ne aba amr di Zakwan Zakwan la tuddoo dàkkantalam moo doon abu amr almadaniyu mawla Aïcha radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne axbara mu ne moom Zakwan moo ko nettali moom ibn abi Mulayka anna Aïcha kana sayyidatu Aïcha as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu ta'ala anhuma kaanat taquulu nekkoon na di wax ne inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ah, <clears throat> kaana bayna yadayhi rakwa aw culba fiiha maa yashukku Umar ah, yashukku Umar fa jacala yudxilu yadayhi fi lmaa'i fa yamsaxu bihimaa wajhahu wa yaquulu laa ilaaha illa allah inna lil mawti sakaraa thumma nasaba yadayhi après ba ni xadiis biy jeexe si mu ne saydatu aisha radiyallahu anha wa ardaaha wa anna biha dane kaana inna rasuulallah mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kaana bayna yadayhi rakwa dafa am benn der la baag boo xam ne façon baag la boo xam ne ci der boo xam dañ ci doon def ndox façon récipient la boo xam dañ ci doon dañ ko doon utiliser ñoom ci der lay doon aw ulba fiha ma benn ndab boo xam ne dafa amoon ndox mu ne yashuk Umar kii sikki sàkki est-ce que rakwa aw ulba ban la ci wax mooy Umar ibn Sa'id Umar ibn Sa'id moom mooy sikki sàkka mu ne fa ja'ala ndox ne ci fa ja'ala yudxilu yadayhi fil yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jël loxoom di ko dugal ci biir ndox moo mëne fa yamsaxu bihima wajha di ko di ci raay xar kanamam gi tellement ni mu tànge woon yaram wi wa yaquulu mu naan laa ilaha illa allah laa ilaha inna lil mawti sakaraat mu ne laa ilaha illa amul benn buur boo xam ne moom lañu war a jaamu ci dëgg ku dul borom bi subhaanahu wa taala ku dul illa allah buur yàlla di allah inna lil mawti dëgg-dëgg ñeel na deede am na la sakaraat mooy am na mettit goo xamante ne nii moo am ci faatu inna lil mawti la sakaraat waaw ay moo tax sayyidatu Aisha doon wax keroog bi ñu gisoon bi fala akrahu shiddata al mawti li ahadin abadan ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa moo tax dootuma bañal gis kenn faatoom nim faatoo metti may am lenn lu ma ci bañak ak lu ma ci lu ma naan moo xool kii lii ak lii non déedéet kon yonent bi alayhi salaatu alayhi mbir mi tare woon na fi nii ba mu doon wax loolu naan inna lil mawti la sakaraat inna lil mawti la sakaraat Allah ah. Ah. yonent bi nag aleyhi salaatu wassalaam mettit gii da doon faju waaw da doon faju waaw da doon faju malgré lii lépp da doon faju moom alayhi salaatu wassalaam lan la doon fajoo loolu la ju sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha di nettali muy wax moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha xadiis bi al imaamul Buxaari eh, raxmatullahi alayhi indi na ko ci barab yu bari ci saxiix bi waaw indi ko ci barab yu bari ci ñetti ñeenti barab yu wuute yoo xam ne indi na ko fii al imaam muslim moom indi na ko benn yoon def ko indi daal da koy répété waat muy buñ jëlee riwaaya al buxaari raxmatullaahi alayhi bi nekk ci kitaabu tibb baabul mar'ati tarqi ar ci téere bi nga xam ne mooy wax ci wàllu am paj médecine am paj baabun buntu fil mar'ati tarq rajul jigéen goo xam ne day mooy faj góor loolu gisoon nañ masala yooyu ñu doon gis ci xare yi gisoon nañu est góor mën na faj mooy ñaari côté yépp vice versa est góor mooy waxuma koo xam ne soxnaam la koo xam ne aj lii xam nga bii nii al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi xadiis bi mu ci indi mooy yonent bi si salaatu wasallam sayyidatu Aïsha moo moom moo ko doon defal lool mooy soxnaam la waaye gisoon nañ ci est sax koo xam ne étrangère la ab jigéen mën naa faj góor goo xam ne du zu mahramam mooy du ko armaalam loolu gisoon nañ masala yooyu ci ghazwatu Uhud euh, ci xadiisu bi nga xam ne moo doon wax ne gis Seyna Anas naan gis naa sama yaay si Umm Sulaym ak Sayyidatu Aïsha ñuy gaaw di ut ndox di ko def ci gémmiñu ñi nga xam ne ñooy malaat yi keroog blessé yi di leen faj ak yooyu loolu gisoon nañ ko nga xam ne xare ba dafa taroon loolu gisoon nañ masala boobu walillahi alhamdu wal minna foofu alimaamu albuxaariyu raxmatullahi alayhi mu ne xaddatani abdullahi ibn muhammadin aljufi muhammadin aljufi mu ne xaddatanaa nettali nañu nettali na ma abdullahi ibn muhammadin aljufi di abdullahi ibn muhammad ibn abdillah ibn jaafar ibn alyamaan abu jaafar al-Ju'fi ñi ñooy mbokkam yi mooy e, ñi nga xam ne dañ na e, ay maamam ci seen ci al-Yamaan al-Ju'fi maamu al-imaamul Buxaari ci loxoom la duggee ci lislaam lool moo tax al-imaamul Buxaari ñu koy dàkkantale al-Ju'fi waaw voilà <laughs> mooy kii nii ki côté boobu voilà muy Abdallah al-Yamaan al-Ju'fi mooy maamu abdallah bi ibn muhammad ibn abdillah ibn jaafar ibn al-yamaan axnas ibn xunays abu jaafar al-buxaari yu lañ dëkkoon ah mooy al-musnidi moom bi moom moo siiwe ci al-musnidi al-ju'fi al-buxaari mook imaamul buxaari ñoo bokkoonum réew nañu hisham di hisham ibn yuusuf as abu abdirahman rahmatullahi alayhi al-qaadi qaala mu ne axbaranaa Ma'mar mu ne nettali na ma di Ma'mar ibn Rashid ni Ma'mar mu ne Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdiyu al-Haddaaniyu Abu Urwa rahmatullahi alayhi an az-Zuhri mu jële jal imaam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihaab az-Zuhri Abu Bakr rahmatullahi alayhi an Urwata mu jële ci Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi al-Asadi Abu Abdillah an Aishata mu jële ci sayyidatu Aisha bint Siddiq ibn Abi Quhafa umm al-mu'minin umm Abdillah radiyallahu ta'ala anha wa arda radiyallahu anhuma wa ardahuma wa anhum uh, ma Abu Quhafa radiyallahu anhu wa ardaahum anna nabiyya mu ne yonent mi alayhi salaatu wassalaam kaana yanfithu ala nafsihi fi maradihi waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam da doon ëf waaw kaana yanfithu ala nafsihi fi maradihi alladhi qubida fihi bil mu'awwidaat mu ne yonent bi sallallahu alayhi da doon ëf mooy lool la doon fajoo ah ala nafsihi ci boppam kañ fii maradihi alladhi fii ci feebaram bi nga xam ne ci la ko boroomam tabaaraka wa taala daal di jële lan la doon def lan la doon jàng di ko ëf ci boppam bil muawwiza bil muawwizaat muy saar yooyu nga xam ne ñoom lañuy ñooy musloo muslo yi ñuy musloo waaw yi ci borom bi ngir mu musal ñu lañuy daw waaw muy suuratul falaq ak suuratul suuratu naas loolu la doon jàng di ko ëf ci boppam te lool xam nga yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da doon def lool même bu doon tëdd waaw parce que muawwidataani bi nga xam ne suñu boroom def na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam suñu boroom jox ko ko dafa bàyyi lépp loo xam ne moom la doon fajoo jàpp ci loolu le moom la doon musluwaay doon def musluwaay yooyu jàpp ci yooyu comme ni nga xam ne ni mu ñëwee ci sunanu al imaamu Tirmidhi rahmatullahi alayhi wa ghayrihi al mu'awwidhatan waaw muy qul a'udhu bi rabbi falaq qul waxal a'udhu maa ngi muslu ah daw di làqu làqu ci kan rabbil falaq boroom suba gi bu xare ki nga xam ne mooy xar mbir yi tël waaw dangay nekk ci problème mu dóor yatu Seydina Muusa walla la waxoon dóor ko ci géej gi fan falaq waaw fa kaana kullu firqin ka tawdil azim fan falaq waaw dóor nawaa faaliqul isbaax mooy xar su tël mu xar waaw nga nekk ci lëndëm xayra boo xam ne xamoo nu mu demee xamoo nooy def nga ërëm waaw nga mel ni t'es cerné dans des problèmes dans des soucis dans une instabilité yooyu yépp suñu boroom ñëw xar tël faaliq mbir yépp leer ci sa kanam yal nañu ko defal ci suñu lépp lu nara brouillard bu nara kii rek yal na ko boroom faaleexul isbaax dal di koy def noonu kay bu ko defee affaire yi jaar yoon waaw qul a'udhu bi rabbil falaq waaw kooku mooy rabbil falaq mooy boroom bi tabaaraka wa waaw mooy xar mbir yi waaw mooy xar fekk euh, an loo xam ne leerul wala kii xar jiw wi faaliqul xabbi wannawa yuxriju alxaya min almayit wa muxriju almayit min alxay dalikum allah fa anna tufakuun faaliqul isbaax wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa qamaran wash-shamsa wal-qamara husbana dhalika taqdiru al-'aziz al-'alim wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahri qad fassalna al-ayati liqawmin ya'lamun di di lim foofu ci suuratu eh, An'am xéewal yu rëy yi nga xam ne moom la def defal doomu aadama bi waaw buur yàlla mooy xar pepp gi boo ko bu ko baykat bi jiwee xam nga bu doon ne du buuse du xar du def dara mooy du mën a sax waaw il faut boo ko jëmbatee suuxat ko nga jëmbat ko bàyyi dem fanaani baykat bi day ñëw dem ci àll bi àllu bawol bi wala kajoor bi wala àll bu man di doon waaw dal di fay def semence waaw jiwu daal di fay def jiw waaw gerte geeg dugub jeeg yooyu yépp mu daal di def jiw dem tëdd biir këram waaw buur yàlla nag mi nga xam ne mooy faaliq mooy ñëw xar fekk jiw wa ca suuf fa ñu ko def mu xar ko ba pare mu mën a joxe nag yi muy joxe ci ay xéewal waaw nga jëndoon benn doomu dugub borom bi daal di koy xar daal di koy xar mu daal di koy xar mu joxe lu bari waaw waaw kon faaliqul habbi wan nawa le noyau it moo koy xar waaw yuxrijul hayya minal mayyit mooy génne luy dund génne ko ci lu dee waaye wa muxrijul mayyiti minal hayy mooy kiy génne lu dee jële ko ci luy dund zalikumullah koo kële def loolu mooy buur yàlla fa annaa tu'fakuun ana nan ngeen di duurale buur yàlla ak tamit di ko weddi bañ koo jaamu ah faaliqul isbah mooy ki xar suba gi waaw gis nga ni mi yuuliju layla fi nahaar wa yuuliju nahaar noonu muy def wa ja'ala layla sakanan wa shamsa wal qamara xusbaana mu may leen def guddi gi mu nekk lu dal waaw waaw wa wa wa wa wa layla libaasa waaw mu dal ngeen ciy dalloo sakanan wa shamsa wal qamara weer week jant bi mu def ko ngir ci ngeen di mën a defe seen calcul yi moo tax boo seetee calendrier yi lan la ay calendrier yoo xam ne day basé wu ci jant bi comme yu ñoom grégoire yi ak calendrier yoo xam ne fan ndax ci lañuy ñuy xamee calcul yi ci lañuy ñuy mën a calculer yoo xam ne lunaire yoo xam ne soler wa ja'ala ash-shams wa ja'ala al-layla sakanan wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbaanan dhaalika li taqdiiru mooy nattu al-aziiz al-aliim ki noot ci nguuram al-aliim ki nga xam ne mooy ki xam dëgg-dëgg xamaakoon bi kon qul a'uudu bi rabbil falaq moom mi def lool moom lay dem ngir làqu ci ginnaawam lay làqu min sharri maa xalaq damay muslu nag ci sharri ma xalaq waaw ci yi nga xam ne mooy yu ñaaw yi nga xam ne yi nga xam ne demewul noonu dese nañoo baax yi nga xam ne moo leen bind waaw ndax buur yàlla lu ne ci kaw suuf si daa fekk mu neex ko mu am fi waaw bés boo fi ne affaire yi buur yàlla non non non non que tu dis waaye yow yow yow te yow lan moo la dal ne mooy dañ la hada huwa al-haqq mooy buur yàlla li fi am di safaana bi yépp mais daa fekk buur yàlla la neex mu am fi waaw du ay teggin nag ñu koy askane la lu dul noonu loo xam ne dese naa baax waaye mooy nguuram la goo xam ne daa fekk mu neex ko lool am fi waaw xul kon nag affaire yi min sharri ma xalaq waaw min sharri ma xalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab waaw di muslu tamit buur yàlla ci weer wi waaye lëndëm gi bu duggee weer wi tamit waaw nga xam ne bari na saxara yoo xam ne buy dugg ak bu lëndëm gi dugg ci lañuy def seenu caay-caay waaw seddaay googu waaw maa ngi la ci muslu tamit wa min sharri nafaathaati fil maa ngi lay muslu ci gaay femmes yi nga xam ne saaxiraat yi mooy euh, euh, gaa yi nga xam ne ay kii lañ ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay yu jigéen mooy mooy xonjomkat yu jigéen yi nga xam ne ñoo gën a garaaw moo tax suñu boroom tudd leen omi sharri nafasaati mooy jigéen buy liggéeyaati moo gën a garaaw góor buy liggéeyaate waaw magicien moo gën a magicien waaw njabarkat bu jigéen moo gën a garaaw waaw bu góor fuuf moo tax wa min sharri naffasaati fil uqad waaw ñi nga xam ne ñooy ëf ndax dañuy jël buum yi di takk waaw di di di wax seen yu ñaaw waaw seen seen ruux yu salte yooyu te tilim seen xol yu loolu noonu nekk ca biir moom lañuy tifli yu sew waaw <laughs> waaw ci di di taf di takk mooy takk nañ waaj ji di def di takk di ëw di takk aywa di ëf waaw wa min sharri naffaathaati fil uqad wa min sharri haasidin waaye buur yàlla maa ngi lay musu ci aji ki nga xam ne mooy aji iñaan ida hasan bu iñaanee waaw mooy bu nekkee en action oh mooy bu nekkee en action mooy bu ki nga xam ne xam nga ku iñaan lool moo tax euh, ku jaram mooy tongo waaw ba suñu boroom ne deel moytu ci del del del del ñaan ma ma musal la ci kooku wa min sharri hasidin ida hasad waaw beneen bi qul a'udhu bi rabbil fa bi rabbin nas waaw waxal maa ngi muslu di daw ci ki nga xam ne mooy rabbin nas waaw ngir mu musal ma lan la mooy musal kan kooku mooy kan rabbin nas malikin nas mooy boroom nit ñi moo leen bind moo leen moom amul kenn ku leen di xëccoog ñoom ah min sharri ma eh, qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas di boroomu nit ñi min sharri al waswas al khannas kan ngay muslu min sharri ci mbonuk al waswas al khannas ki nga xam ne mooy jax-jaxal xolu nit ñi di ci def ay dut di leen mettre daa l'embarras fekk leen ñuy jaamu yàlla mu mu dugal ci seen bopp ay dut ba daanaka mënatuñoo julli julli ju jaar yoon waaw fu ñu jullee dootuñu xam ñaata lañ julli ba ñuy pare dem sangu ji set bu ñuy jàpp dem mën nañu fa fanaan yàgg fa def fay heure parce que à chaque fois ñu ngi naan est raxas nañ suñu loxo bi ba nekk fa ba waxtu julli war a weesu ki nga xam ne moo dugal jax-jax yooyu fekk xolu ñaar ñu bëggante woon te yàlla tax mu def jax-jaxal leen seen biir ba daanaka ñu commencé yàqule seen biir ñu nekk ay noon kooku laay muslu alxanaas te day day piqué di jam di di def yooyu di di di di dugal yooyu ci xolu nit ñi nga xam ne bu koy def day nëbbatu waaw waaw mooy doo ko gis da ngay jekki comme que day tafu nga muy eh, ngëm yàllaay nit ñi <laughs> day tafu ngëm yàllaay nit ñi allahu akbar ah moom iblis ngi noonu min sharri alwaswaasi alxannaas alladi yuwaswisu fi suduuri nnaas ki nga xam ne mooy jax-jaxal ci xolu nit ñi waaw waaw am na ñoo xam ne vraiment shaytaane moo dëkk seen xol yi walla iyaadu billaah daanaka loolu nag bokk na li koy joxe mooy sori alquran jege bari looy nekk bërëbu yëgeyukaay yi waaw bërëbu bërëbu texee di kaay sori zikrullah jël sab xol def ko mu nekk comme bàmmeel boo xam ne kenn du fa tudd buur yàlla walla iyaadu billaah waaw dangay jekki rek mu ñëw occuper ko habiter ton cœur waaw comme que yu sàggana ki ay caaxaan rek ngay dégloo ki ah mu ñëw habiter ko nag léegi nag bés boo naree def dara ci diine mu lay jax-jaxal waaw alladi yuwaswisu fi suduuri nnaas min al jinnati wannaas waaw te ñooñu nag mooy mën na nekk ci nit ñi mën na nekk ci jinne yi waaw di def sa xol yi ay jax-jaxal iblis waaye am nit koo xam ne nit ak noppam lay doon ñëw nekk seytaane boo xam ne ni tekki noppam la yor waaw nga xam ne problème yi nga ne yëpp daanaka mooy sa mauvais conseiller waaw nga koy déggal rek mu dugalal la dut ci ñépp kenn nag raw ci so sa sa sa saxara yi muy njibarkat yi dangay dem réer le dara dem seeti leen ñu yokk la problème waaw ak gravité bi yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon ci dem ci gaa yooy di leen seeti waaw waaw léegi loolu yonent ma lay saar saam ci gàttal da ko doon jàng saar yooyu nga xam ne ba mu wàccee parce que yonent ma lay saar saam xam nga loolu mooy biñ ko njibaree la wàccoon waaw waxoon nañ la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam buur yàlla wallahu ya'simuka minan naas buur yàlla moo lay musal ci nit ñi loolu tekkewul ne yi nga xam ne yenn yi dal nit ñi du ko dal non da koy dal waaw comme feebar bii ñu nekk feebar bi ni mettee gis nga ni mettee waaw gis nga tamit gisoon nañ doon na dawal fas daanu waaw gisoon nañ tamit que ni euh, day euh, day day fàtte comme bi nga xam ne ci la doon julli benn ci julli euh, suwaa tisbaar wala tàkkusaan ci xadiisu zulli mooy xaadisatu zul yadayni bu Seydina Abu Hurayra xay saxiixayni mu julli euh, fàtte julli ñaari ràkka toog sëlmal nit ñi foog ne dañoo wàcc dañoo wàññi julli gi kenn waxul zul yadayni ñëw radiyallahu anhu ñëw ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ndax dañoo wàññi julli wala da nga fàtte mu ne ko ñaar yooyu yëpp benn amu ci mu ne ko ah kay benn am na ci mu ne nit ñi mais mu ne parce que yow ñaar nga julli ñaari ràkk nga julli yonent ma lay ne ah ne nit ñi est-ce que Zul Yadayni li mu wax noonu la ñu ne ko waawow loolu la de ñaari ràkk nga julli de yonent ma lay te tisbaar la wala tàkkusaan mu jóg jàng na alquran di jiite jàng alquran gat ci biir moom alayhi salaatu wassalaam mënatuloon a continuer après bi mu paree biñ jullee ba pare mu ne afil qawmi ubay est-ce que mu ngi ci biir nit ñi ubay ibn Ka'b mu ne ko naam mu ne ko lan moo la tere woon maa manaak woon bi nga xamante ne dégg nga may jàng ba mënatuma dem nga daal di may gàgganti te huwa mooy ki nga xam ne moom lañ wàcc alquran suñu boroom ne ko sa nuqri'uka fala tansa illa ma sha allah innahu ya'lamu al wa ma yaxfa wal xadiis rawaahu imaamu Tirmidi rahmatullahi alayhi ha afi nnaasi afi lqawmi ubay mu ne ko naam mu ne ko fa maa manaak waaw est-ce que mu ngi ci mbooloo mi Seydina Ubay ibn Ka'b waaw radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waaw kon nag gis nga afi naasi ubay est-ce que mu ngi ci nit ñi Seydina Ubay ibn Kaab mu ne ko waaw mu ne ko lu la tere kon lan moo la tere woon mooy bi nga gisee ma gàkk lan moo tere woon nga daal di may gàgganti gis nga daawulee eh? man maa yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw mooy mooy yooyu buur yàlla dagal la woon moom ci boppam xam nga suñu boroom danee sa nuqriwu ko dinaa la jàngal hein euh, sa nuqriwu ko falaa tansa dinaa la jàngal te doo fàtte illa ma allah ba mu soob ba li soob buur yàlla moo tax des fois doon na romb kenn di julli ci jàkka ji di tar yenn yenn aaya mu ne eh, mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ci boppam mu ne hé aaya bii de kii lii muy jàng nii buur yàlla daf ma ko fàttale woon ba ma dégg ba ma déggaat ko nii waaw ndax buur yàlla moo koy hein moo koy fàtteloo moo koy kii lu ko lu ko soob waaw te wàññiwul dara waaw te nag moom ci moom lañ wàcc alquran kon moo tax loolu moom loolu euh, nekkul loo xamante ne nii euh, mbir euh, dafa nekk loo xam ne lu garaaw la waaw waaye bon Seydina Ubay ibn Ka'b comme que dafa foogoon ne affaire bi est-ce que na saxaluñu ko waaw <laughs> est-ce que na saxaluñu ko waaw parce que yonent bi alayhi salaam bi mu ne afil qawmi Ubay ibn Ka'b mu ne ko naan moom dafa foogoon ne bon mu ne ko lan moo la tere woon moo tax beneen xadis bi bu kii bi imaam ahmad bi bi sanadin saxiix euh, kii euh, abdurahman ibn abza tudd nañ ko fan yee <laughs> biñ naan seydna omar bi mu bàyyee gouverneuram bi màkka <laughs> dajeeg moom fenn ci biti quoi mu naan ko mais kan nga bàyyi foofu mu naan ko ibnu abza laa fa bàyyi mu ne ko koy ibnu abza mu naan mawla min mawalihim mu ne ko a yow tarakta mu ne kooku benn jaam la bu waa Màkka libéré quoi <laughs> mu ne ko ah kon yow daal bu ma comprendre waa Màkka ak mooy waa Màkka temps mooy ñoom Abu Sufyaan ak <laughs> ñoom Suhayl ibn Amr ak gaa yooyu la de mu ne ko ah yow kon ñooñu daal yow amoon dara Zayd ñi nekkoon Sayyid Sayyid Quraysh <laughs> yow nga bàyyee leen ab koo xam ne jaam la buñ libéré woon mu assuré intérim bi mu ne ko moom moo leen gën a xam moom daa nekk koo xam ne moo leen gën a xam téere bi yàlla bi te moo leen gën a xam al muy eh, miraas yi ñu doon gis waaw <laughs> <laughs> dañ bàyyi noonu mooy liñ doon wax ci miraas moo ma defiree ku manul ku xamul lu jëm ci <laughs> wàllu talaaq miraas ak faraay ak <laughs> yooyu yooyu yooyu non yi dafa yéeme ko waa <laughs> waaw mooy moo leen mu ne moo leen gën a xam téereb yàlla bi te moo leen gën a xam li jëm ci ilmul miraas ilmul faraid mu ne ko ah bu dee de wax nga ma loolu dégg naa seen yonent mu ne inna allaha sa bi hadal bi hadal bi hadal kitaabi aqwaaman alqur'aani aqwaaman wa yadau dina ci teg tamit aqwaaman dina ci yëkkati ay nit daal di ciy wàcc ay nit waaw mooy moom mooy kon Sa'id ibn Abdirahman ibn Abza Sa'id ko jëlee Abza al-Xuzaa'i mawlaahum hmm? radiyallahu anhu mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla fil fajri fa taraka aayatan falamma salla qaala afil qawmi ubay ibn ka'b qaala ubay yaa rasuulallah nusixat aaya kada wa kada aw nusiitaha qaala nusiituhaa waaw pour wan la lii lépp mooy nee na yonent bi alayhi salaatu salaam da doon julli fajar ah da doon julli salaatul fajri di leen jiite muy tari am aaya bu mu sute bi mu jullee ba pare moom rendre na ci compte après moom yonent bi aleyhi salaatu mais boo weesu woon na mu ne afil qawmi ubay parce que Seydina ubay ibn Ka'b al-Qur'ani <laughs> moo tax bi gaa yi naan mais mais yow sa mbokk mi yow ubay ibn Ka'b sa mbokk mi di kii nu mu tudd ibn ibn Mas'ud radiyallahu mais moom dafa jàpp ne falaqeeg naas yii nii du duñu al bokkuñ ci alquran a ah. ah moom dafa jàpp ne lii nii mooy yu yonent bi alayhi salaatu salaam doon def la waaye doon jàng waaye bokku ci waaw waaw mu ne mu ne ah mu ne man daal yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax na ma moo ma wax ma wax lim ma wax waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man Ubay ibn Ka'b moo ma wax ma wax lim ma wax mooy lii nii mooy ci alquran la kay <laughs> waaw ndax yonent bi alayhi salaam dañ ko wax mu ne man daal nee nañ ma waxal ma wax waaw naa Ubay ne sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaala qiila lii fa qultu fa nahnu naqulu kama qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw Seydina Zirr ibn Hubaysh waaw ah. <coughs> mais dana ñëw laaj ko na ko ah sa mbokk mi Ibn Mas'ud waxul lool de waaw am na ci boo xam ne dane rahimallah dane ah buur yàlla yal na buur yàlla yërëm ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Mas'ud waaye lii nii ah dafa ñëw ne ko yaa aba mundir moo doon dàkkantalu seydina ubay ibn kaab inna axaaka ibn mas'ud yaqulu kada wa kada qaala ubay sa'altu radiyallahu an rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala lii qiila lii fa qultu qaala fa nahnu naqulu kama qaala rasulullah waaw <coughs> mu ne man daal laaj naa yonente mi alayhi salaatu wa salaam ci ñaari saar yii qul huwa qul a'udhu rabbil falaq ak qul a'udhu rabbin nas mu ne ma man dañu maa wax man rasulullah ma wax ne ma qul waxal a'udhu ma wax lii bani saar yi ñaari saar yi lool loolu lañ ma wax ne ma waxal ma wax sayyidina ubay ne ñun nag radiyallahu anhu dañuy wax li nga xam ne moom la yonent sallallahu alayhi wa sallama doon wax waaw moom li mu wax daal liñ ko ne waxal mu wax ñun itam loolu la ñuy wax waaw xoolal yonent bi mu paree kon fa bi ci la fàttale ku ne am na aaya bu mu sute mu ne afil qawmi ubay ibn Kaab est nit ñi ma doon jiite ci biir mbooloo mi ubay ibn Kaab bi nga fii ndax <laughs> mooy référence bi de waaw qaala ubay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne Seydina ubay na ko ya rasulallah naka la laaj lool rek naa Ubay xam na li tax muy wax parce que mooy yonent bi alei satu salaam kon saar bi mu aaya bi mu sotti lay wax mu ne ko yow ndawal yàlla li mais dañu daa am aaya buñ nasaxal ci ci li nga doon jàng wala wala dañ la koo fàtteloo gis nga waxu teggin waxul moo tax yonent bi alei satu salaam it loolu la wax dana dafa robb waa ji doon jàng ci jàkka ji mu ne aaya bii de bokk na ci liñ ma waxoon ci liñ ma wàcce woon ci man dama ko dañ ma ko fàttali woon ba ni ma koy déggaati nii waaw nu siita fàtteloo nañ ma waxul fàtte naa ko fàtte naa ko yow dangaa fàtte ah mu ne ko ndax dañu am aaya buñ na saxal wala dañ la koo fàtteloo mu ne ko dañ ma koo fàtteloo waaw gis nga moo tax yonent mi aleyhi salaatu wassalaam lii amul benn nga naan ah oh waaye kon lii daal lii la nii la moo tax loolu euh, euh, day war naa kii imaam yi nga xam ne dañuy dañuy gàkk ñu leen di gàggante ñuy jooy jaru ko waaw <laughs> loolu jaru ko loolu vraiment jaru ko quoi waaw jaru ko parce que yonent bi alayhi salaatu salaam yii nii da ko doon dal mooy gaa yi dañ koo dañ koo njabaroon waaw muy Labid benn yahud moo ko la moo euh, min bani Zurayq moom moo ko lëgëyoon daal di koy njabar comme nim nee ci ni euh, kii ne Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne dañoo njabar dafa njabar yonent bi aleyhi salaatu wasalaam benn waay boo xam ne ci waa banu Zurayq rajulun min bani Zurayq benn góor boo xam ne ci waa banu Zurayq la dëkkoon boo xam ne labit nag lañ ko doon wax muy la labit labit la tuddoon ibn al waaw am na ñu ne woon yahud la ñuy ne non du bokkul ci waa ci juif yi mais seen allié la ñoon bokkoon ci waa banu zurayq bil madina moom moo liggéeyoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw moo tax ku ñu liggéey moom bon ku yàlla nattoo ñu liggéey la mooy lañu waxoon rek teewul ne ah waaw di ñaan buur yàlla teggil ma ko waaye alhamdulilah ba ma dëppoowee sama dund am loo xam ne bokk naa kook yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy liggéeyoon nañu ko waaw mooy liggéeyoon nañu ko waaw waa ji Labiid ibn ba xatta kaana yuxayyalu ilayhi annahu yaf'alu shay'a wa ma fa'ala ba ni nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy li tax aaya wàcc sababu nuzul yi mooy ñaari saar yi nii mooy am nañu naan peut-être muawwidatayni li tax eh, muawwidat bu dee a pluriel day mel ni ixlaas ci la kon moo tax mais <coughs> buñ nee muawwidatan yi lañ ci jublu euh, ba nga xam ne waa ji daf koo liggéey li mu ko liggéeyee nag benn kii la fii mushtin wa mushaata benn mooy karawam peñe mooy eh, kii ñuy peñe eh, kuum kuum <laughs> kuum de bu ma ko gëjee tudd baat boobu xaw ma sax dama kii rek mu ñëw laa ilaha illa allah boobu it de mën naa ne nus siitu ka moo boobu nus siitu xaa <laughs> ba ni ma koy waxe nii mu ñëwaat <laughs> waaw yàlla na ma ko buur yàlla nanguwul ci ci ci ci roy gi allahu akbar ah kóom gaa ab peñe karaw ga ca des la gaa yi ne woon benn eh, yahud lañ noon fexeel nga récupérer ñu karaw boobu waaw bu yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw ak loo xam ne ci kiiwu tàndarma waaw boo xam ne eh, mooy juf fi tal'i naxlatin zakar cay gaa <laughs> Euh, nga xoos ci kiiwu tàndarma yi ah indi indil ñu ci boo xam ne dañ koy ci lañuy def liggéey bi ci la labit loolu lañ ko jox loolu la liggéey woon yonent bi alayhi salaatu salaam ba yonent bi alayhi salaatu salaam da doon mel ni euh, dafa jote day jàpp ne jote na ak soxnaam kenn ci soxnaam yi alors ko jotewul ak moom mais lii amul woon benn lien amul benn incident ci wax yi waaw ak li jëm ci wàllu diine ji amu ko waaw moom daal lool rek la ko doon dikke mooy day foog ne def na lii nii ci wàllu yooyu que ne euh, def na lii ndeke euh, defu ko waaw Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nee na benn jour radiyallahu anha nee na benn jour léegi yonent mi alayhi salaatu salaam dafa ñaan waaw benn bés mu ne mu nekk sama euh, mu nekk fi man Sayyidatu Aïsha ma gis ko lakinnahu daa xatta ida kaana zaata yawmin aw zaata layla wa huwa indi lakinnahu daa wa daa muslim bi wa daa ñetti yoon mooy yonent mi alei satu salaam bi ko lii dalee dafa ñaan début bi da gis ne kon affaire bi xaw na yàgg am na riwaaye yi wute nañ ci ñaata la durée am na yu ne six am na yu wax leneen ak leneen ah waaye eh, mooy le fekk que yonent bi aleyhi salaatu wassalaam début bi euh, nga gis ni mbir yi dafa euh, nekkoon mooy dafa taslimoon affaire yi ci boroomam mu jeex waaye bi affaire bi nag continuer continuer mooy jébbal lépp boroomam dellu ci boroomam masu faa jógee waaw moom fa lu nekk fa la ne waaw léegi mais delloo lépp li ñu naan delloo lépp fawwada amrahu euh, ci yàlla ko quoi ilallah mais bi mbir mi nag ko continuer continuer mu ñaan waaw loolu mooy buñ la liggéeyee wala nga yëg loo xam ne dañ laa njabar dañ laa faj wala dañ laa sëf wala dañ laa euh, takk xala wala yu mel noonu mooy boo xamee ne lii moom nga dem ci médecin yi parce que bon am na ay alaamaat yu ñu koy xamee temps yi euh, su suñu sëriñ mu ngi ci ci koor gi ci la ci la nekk bu ko defee moo tax moo tax bëgguñu sax eh, guddal ci affaire bi nii parce que bon dañu ne euh, foofu la ëpp njariñ waaw mooy yooyu moom boo ko dégloo moom di nga fa gis euh, ak durara walla ali voilà jeexagul nag bu jeexee rek des na ko insha allah mettre ci archive bu ko defee partager ko nit ñi daal di ciy jot ci la nekk ci koor gi nii di def euh, mu ngi ci dernière semaine bi waaw parce que tey le vendredi na mardi wala mercredi vendredi euh, mardi wala mercredi mooy korite gi insha allah mooy ci la nekk waaw mu ngi ci falaqi ba léegi depuis début koor gi moo tax euh, ñuy gàttal ni yenn yi may hésiter euh, boo gisee wax ji xawala gaaw parce que gëmalaat mais lii est-ce que nañ bàyyi noonu après bu ko defee ku soxla côté falaqeeg naa si moom wala la nga xam ne moom moom moom boo ci boo ko dégloo moom allah bu ko defee euh, voilà mooy euh, moo tax fii it euh, ñuy gàttal ni affaire bi léegi kii ne muy ñaan loolu kon mooy li doon wax mooy nit ki bu bu ko dara dalee même sax feebar naturel boo xam ne kenn xonjom ko kenn faju ko <laughs> xam nga façon waaw li ma doon na sàng mooy façon parce que dafa am ay façon yoo xam ne leeral na ko foofu waaw <laughs> ah dafa am ay façon ak tamit am na ay alaamaat ay màndarga nan lay xame ne man mii wala diw mii dañ koo dañ koo njabar kii dañ koo dañ koo dañ koo dañ koo dañ koo kii dañ koo liggéey dañ koo amila waaw loolu am na noo koy xame dañ koo faj waaw tubba léegi euh, yonent bi mooy loolu lu ci man di doon mooy li nga war a njëkk a def jaam mooy dellu ci sa borom ñaan ko waaw mooy lu la dikkal rek ci lu premièrement parce que même booy dem hôpital sax mooy da ngay doxal sunna mooy man damay dem hôpital parce que yonent bi alayhi salaam moom moo ne yaa ibaadallah inna allaha na ne buur yàlla moo utal feebar bu nekk li kulli da'in dawa yaa ibaadallah tadaawaw waaw mu ne buur yàlla moo defal feebar bu nekk defal na ko la koy faj yéen jaamu yàlla yi faju leen te gis nañ ne ren tubaab saa saa saa bu feebaroon da doon faju waaw loolu nga xam ne mooy li gën a kawe ak tawakkul ala waxoon nañ la tawakkul ala mooy al axdu asbaab mooy baada baada. hein bi sa xol bi ñu ko jëlee delloo ko sa borom léegi nag loolu nag du jàpp ci sabab yi waaw comme li nga xam ne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam noonu la jóge Makka dem Medina te yonent suñu borom manoon na ko yónnee Jibril comme Isra mi Mi'raj mais déedéet wala sax du ko yónnee kenn day taxaw kun mooy kun fayakun na nekk na mu nekk na nekk mu ne yonent bi sa saatu salaam ak kim ñun jullit ñépp nañu nekk Medina léegi ñu nekk Medina jóge màkk waaw mais defum yonent bi alei saatu salaam da doon làqatu génn di làqatu ut yóbbal di dem ci xare sol li nga xamante ne nii mooy ay diran sol ay bu ay ay ay ay ay ay ay ay ay yoo xam ne ñoo koy protéger ci ci xeej yooyu te mooy mooy mooy mooy sayyidul mutawakkiliin mooy sangu ñu wàkkeerlu ci buur yàlla te tamit comme li Seydina Umar ibn al-Khattab wax da doon utal njabootam ci dépense loo xamante ne da ko doon teg de côté pour dépense su kër gi voilà kon loolu loolu lépp dàqantewu la loolu mooy vrai dëddu àddina voilà dëddu àddina du naa jaay li ma yor yépp joxe saraxe saay bien toog ne dëdd naa àddina te fa nga ko saraxee sa xol bi yëpp ca ne loolu amul njariñ waaw même sax nga joxe lépp sax sa xol bi new ci sax loolu noonu du li gën a mat li gën a mat mooy sunnatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam fa man raghiba an sunnati fa laysa minni képp koo xam ne moom sama sunna gii daal da koo xeeb daal jàpp ne daal am na leneen amaana lu ko gën fa laysa minni kookee bokkut fi man man rasulullah salawatullahi wa alayhi kon dogo nee na mu mu jekki di ñaan benn bés affaire bi mu yàggee muy ñaan waaw daa summa daa mu ñaan ñaan ñaan waaw léegi après mu ne ma sayyidatu Aïsha nee na yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne ma yaa Aïshatu ash'arti anna allaha aftaani fi ma staftaytuhu fii ne ma may Aïcha radiyallahu anha mais est-ce que xam nga ne buur yàlla est-ce que xam nga ne buur yàlla daal dina may leeral mooy ci la ma ko doon laaj doon ko ñaan la ma ko doon ñaan nangul na ma ko mooy lii ma dal mu leeral ma ci daal leeral ma ci eh, lii mooy lii lam la waaw mu ne est-ce que xam nga ne buur yàlla leeral na ma loolu yëg nga ko ataani rajulaan ci la ko waxee ne ñaari góor ñoo ma dikkal am na boo xam ne dafa am ñaar ñoo xam ne ay malaaka la ñu ma dikkal waaw mu am eh, kii la eh, Mikaayil ak Jibril Seydina Jibril ak Seydina waaw ñoom la woon ñoom ñoo ñëw ñoom ñaar kenn ki taxaw ci côté bopp bi kenn ki taxaw ci côté tànk yi kenn ki wax keneen ki ne mais mais kii nii lan moo ko dal <laughs> ne mais maa wajaxul mais góor gii nii hein kii nii lan moo ko <laughs> kii lan moo ko mooy kenn ki soit Jibril wala Seydina Mikail wala Seydina Jibril euh, euh, keneen ki ne matbuub ne kii dañ koo kii kii dañ koo tëbb mooy dañ koo kii matbub mooy dañ koo faj mooy dañ koo dañ koo njabar kii dañ koo njabar fekk yonent ma lay saa saam la ñuy <laughs> day mel ni gént la woon nag <laughs> mooy ci biir gént te gént yonent yaa alayhimu salaatu wassalaam ak lu ñu gis nii ci biti ñoo yem waaw mu ne kii dañ koo dañ mu dañ koo liggéey mu ne mais man tabbahu keneen keneen ki ki aji laaj ji ne mais kan moo kan kan moo ko kan moo ko njibar hein man tabbahu qaala Labiid ibn al Labiid ibn al moo ko njabar qaala mu ne ko mais fii ay shay'in lu ko njibare ci la ko waxee nag ne ko fii mushtin wa mushaata wa juffin tal'in nakh tal'in fii juffin tal'in nakhlatin dhakar mooy li ñu waxoon sànq ci peñe karaw gi <laughs> maanaam nga gis ñenn ñi ni ñu fonke bu ñu peñ bu ñuy watu seen karaw yi dañuy fexe yoo nañ ko ñoom ñoo koy suural seen bopp parce que duñ bëgg ab malveillant jaar fa jël ko daal leen ci njabar waaw parce que lu karawu nit man nga ko ci njabar njabar yu garaw waaw <laughs> waaw <laughs> mu ne ko mais après wa ay na huwa mais fan fan la def njabar bi mu ne fii bi'ri fii bi'ri Zarwan mu ne ko mu ngi ko def ci teenu Zarwan ci teenu Zarwan fa la def njabar bi waaw ci teen boobu lañ ko dóor la fa la dugal fa la defar njabar gi ba mu baax mu daldi di ko fay dugal ba mu bon sax mu daal di ko fay doy waaw mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dikkal ko fa ataaha ah rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi naasin min asxaabihi fa jaa fa qaal yonent alayhi salaatu salaam daal di dem ah ak ànd ak benn mbooloo ci saxaabaan yi radiyallahu anhum teen ba xool mais dafa dem ñëwaat mu ñëw ne yaa Aysatu ka annama ahaa nuqaa'atu hinaa hinaa aw ka anna ru'uusa naxlihaa ru'uusu Allah mu ne eh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sayyidatu Aïsha mu ñëw ne mais yow Aïsha gis nga kii ndox ma mais gis nga euh, mooy mooy loolu euh, loolu la doon euh, kañ koy def ci loxo jigéen ñi di ko def ngir taaral aîné aîné aîné nan la naa lañ koy wax ci français eh, baat bi ci wolof waaw baat bi ci wolof moo ma rëcc dóom yu mel noonu moo taxu moo tax manuma koo wax fuddën voilà fuddën voilà <laughs> waaw kay mooy fuddën fuddën la si si foo wala fuddën lay wax waaw si si fuddën waaw mooy fuddën si si enee mooy fuddën waaw waaw mu ne ko ko ko day mel ni nuqaatu xinna mooy comme am raxasit moo xam ne ci fuddën la jóge waaw mel noonu la noonu la mel xeeñ lu naqari xesaw bokk waaw xesew lool waaw moo am na ci yeneen riwaay yoo xam ne dañ ne ndox ma sax dafa dafa dafa changé allahu akbar waaw léegi mu ne walla boog mu te day mel ni ru'uusu naxlihaa ru'uusu shayaatin gis nga garab ya ne foofule hein day mel ni bopp shaytaane yi waaw tellement ñàng gi ñu hein Eh, mooy mooy garab gane foofu fële te teen ba boo gisee bopp kii bi comme ru'usu shayatin bopp shaytaane yi lay niru ndax ñaaw qultu ya rasulallah sayyidatuna Aisha nee na ma ne mais yow ndawul yàlla li sallallahu alayhi wasallam afala lu tax mais doo ko génnelu doo dem génnelu mu ne non mu ne déedéet loolu koy jaru ko qad aafaani Allah fa karihtu an usawwira ala nnaasi fihi sharra waaw mu ne déedéet man daal li ma doroon hein ba buur yàlla wéral na ma teggil na ma ko damay bañ nag loolu indi fitna mooy bu bu ñu ko génnee ak siiwam lor nga bu koy tukkee daldi euh, dal ci jullit ñi indil leen ak lor waaw waaw ndax tamit man nañoo jàng tamit mbir yi ne ah kon lii yu mel nii man nañ koo def ah ñenn ñi commencé sax naan bon kon daal diw xanaa yooyu daal mu bàyyi ko waaw mu ngi noonu kon nag affaire baa ngook léegi kon eh, bi mu wàccee nag lii nii affaire bi ci la ko wàcceloon lii nii di qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin naas yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bu doon tëdd da ko doon def da ko doon jàng di ko diw ci yaram bi waaw waaye it bu feebaroon da ko doon diwoo waaw te comme li xadiis euh, euh, boobu wax bi mu wàccee ñaar yi yépp musluwaay da koo bàyyi jàpp ji ñun nag moom en général lii duñu faj lu tax duñu faj parce que dañ koo gëmut waaw parce que dañuy jàpp ne non xanaa kay sawaay falaxeeg naa si gii du ngeen ne mooy fajaate xanaa kay non non il faut mu parce que ñun jàpp nañ ne il faut mbir yi nekk yoo xam ne yu compliqué la ñu tudd fi tur yoo xam ne xamuñu leen ay turu xamuñ turu jinne lañ xamuñ turu lu ñu doon waaw nga tudd fi sawaay def ay tal samak lu nekk nga dóor ko ngir ñu jàpp ne waa ji nag fii mu ne mu ngi may door a defal loo xam ne kii xam naa bu ma ko takkee ci sama ndigg lii tey rek la affaire yi di tàqale koog moom alors que falaqeeg naasi amul lu leen féete kaw ak mooy li jëm ci alquran ci protection ay ayatul kursi yooyu amul amul lu leen féete kaw te jullit bu jàpp ne am na leneen lu leen féete kaw da ngay nekk yéeféran ah. waaw parce li yàlla wàcce nga xam ne yonent mi aleyhi salaatu wasalaam ba wàccee ci moom dafa bàyyi lépp pour yow li li yàlla wàcce nga bëgg ni am na leneen lu ko féete kaw hein am na leneen loo xam ne jàpp nga ne yow fii mu ne moo gën a màgg moo gën a foor li nga xam ne mooy li borom bi wàcce loolu moom ku ko jàpp loolu da yóbbu ci kéefira waaw moo tax le monde des buxaabakat c'est un monde très dangereux waaw ñoom ñoom waxuma nag euh, Euh, monde bu dangereux la parce que sihr gi ñuy def rek ñoom seen peine mooy ñu faat leen waaw waxatuma laa nag moo tax même ki nga xam ne sax deful réellement loolu waaye mu nekk à la frontière ci yooyu kooku fii xatar bu deful attention bés bu jàppee ne ci côté asraarkat yeeg yooyu bés bu jàppee ne moom fii mu ne